fil baabi saabi'a ashar baabun fi wujuubil inqiyaadi li hukmillaahi wa maa yaquluhu man du'iya ilaa zaalika wa umira bi ma'ruufin aw nuhiya an munkar. kon walillaahi alhamdu wal minna. tey bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ñu war a ubbi beneen bunt bu bees bi chapitre bu bees. ci téere bi nga xam ne mooy wax ci toolu nit ñu sell ñi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin kon ginnaaw bi ñu jeexalee buntu euh, fukk bi ak juróom benn buntu fukk bi ak juróom benn eh, doon wax ci digal gi ñu boroom bi digal ñuy wattu sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak teggin yi tey insha allahu taala imam bi ñu présenté rahimahullah garab gu bees imam bi ñu présenté garab gu bees an-Nawawi rahimahullah ci tool bi ba léegi mu ne baabun muy dix-septième chapitre muy fukk ak juróom ñaareelu buntu ci téere bi mu ne baabun buntu fii wujubil inqiyaadi ci war gi nga xam ne moom lañu war a war di wommatu li xukmillahi ci àtte yàlla yi waaw di ci wommatu di ci tënk suñu bopp ak suñu lépp waaw wa maa ak la nga xam ne bunt bi leeral li nga xam ne moom la war a wax man ki nga xam ne du'iya ila zalik dañu ko woo ci li nga xam ne mooy àtte bi yàlla ana lan lay wax hein est-ce que pareegu ma walla bon j'entends mais bon euh, je ne suis pas prêt walla bon man leneen laay def mu leeral la nga xam ne moom la war wax man ka nga xam ne du'iya ila zalika woo nañ ko ci loolu le muy mu ñëw atte woo li nga xam ne mooy atte borom bi tabaraka wa taala wa umira bi ma'ruf waaye it buñ ko digalee njekk ana lan la war a wax lu ciy sayoon est ce que lu ciy sayoon bàyyi leenu fumiste déedéet lan la war a wax loolu li koy leeral dinañ wax fii li nga xam ne moo koy leeral aw nuhiya an munkar wala buñ ko teree loo xam ne du noonu loo xam ne sharia du noonu du lu jëfu du luñ war a jëfe buñ ko ko teree moo ana waa ji lan la war a wax lii lépp mooy turu bunt bi bunt bi nga xamante ni mooy traité mooy wax ci waruk di matu ci àtte yàlla yi tabaraka wa taala ak la nga xam ki nga xam ne dañ koo woo jëme ko ci àtte yàlla lan la war a wax te ñu digal ko njekk bu buñ ko digalee njekk ana lan la war a wax waaye buñ ko teree loo xam ne safaan la ana lan war a wax lii mooy buntu bi waaw waaw mook buntu yi ñu génn sorewuñu moo ra al imaamu nawawi rahimahullahu taala muy wax comme li nga xam ne noonu la waxoon ne dina ubbee bunt yi ci mbir ci alquran bi ayatin karimat mu ubbee ko aaya yi nekk ci suuratu nisaa mu ne xaa nga xam ne euh, garabu nit ñu sell ñi toolu nit ñu sell ñi ñu la waxoon ñaari mbir a ko composé alquran ak sunna garab gu ne dañu ci mosal alquran waaye mosal ñu ci ci sunna waaw ba mu des am na yenn exception ci biir bunt yi buñ ci biir téere bi buñ ci àggee diñ ko gis mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu borom bi taala mi nga xam ne moo kawe te yéegut falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajiduu summa laa yajidu fii anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa muy aaya soixante-cinq suñu Boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne falaa dee dàq na wa rabbika waaw mu ngi koy waat ci sa boroom yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eh, te xam nga ay bi gisoon nañ ko ci saar bi ci ci ci bunt bi ñu génn bi mu njëkkee indi aaya wa ma ataakumur rasul sallallahu alayhi wa boobu noonu aaya boobu mu ngi ci tegoon wa ma yantiqu anil hawa teg ci qul in kuntum tuhibbuna allah ginnaaw gi mu teg ci laqad lakum fi rasulillahi uswatun xasana ginnaaw gi aaya bi la ci tegoon fala wa rabbik moo tax du ñu ci yàgg noonu insha allahu taala moo tax ma ne la moo bunt yu ñu génn sorewuñ daanaka ay pàcc lañ mel ni garab yi ñoo taqaloo fa ñu ne ci biir nit ñu euh, toolu nit ñu sell waaw bu nekk di fii ci beneen te garab yi ci tool bi yépp seev benn seeva leen di dundal mooy seevu ragal yàlla waaw wéetal yàlla mooy ndox mi nga xam ni mooy suux ak garab gi muy alquran ak sunna googale waaw kon mu ne kon fala wa rabbik déet borom bi waat ne dàq na ne wa rabbika waat naa ko ci sa borom yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa yu'minuuna gaa yi du ñu gëm de borom bi du nangu seenu ngëm de dëgg-dëgg xatta lu dut mbete yu hakkimuka ñu nangu laa atteloo fii ma shajara baynahum li nga xam ne moo différent yi am yi dox seen diggante ci ay féewaloo yu am seen diggante dañu war koo àtte ci yow lañuy ñuy ñëw summa laa yajidu te ginnaaw gi boo àttee nag ñu daj fii anfusihim ca seen bakkan ca seen bopp xarajan benn ñëkk-ñëkk ak xaar ma yàlla ak oh ay c'est loolu leeraloon nañ ko mimma qadayta ci li nga àtte wa yusallimu te dañuy sëlmal dong taslima ak sëlmal voilà kon attewoo yonent bi alayhi salaatu salaam instant bi comme niñ ko leeraloon foofu mooy dellu ci alquran ak sunna boo ci delloowee dellu nga ci yonent bi alayhi salaatu salaam comme si bi mu fi nee woon ngay dellu ci moom léegi kon mu ne loolu wa yusalli waaw mi maa wa yusallimu ginnaaw gi nag beneen condition wax nañ la li ay condition la yoo xam ne ku ko remplirul kenn du na gëmoo yàlla du tuude waaye sa ngëm moom waaw loolu moom boroom bee ko wax waaw laa yu'minuna mooy du ne iman ci boppam la gaa yi deseetul dara dara dara dara mu ne mooy xaqiqatul iman waaw dëgg-dëgg ngëm yàlla moom manoo koo am ba pare di comporté woo nii bañ a comporté woo nii mooy ngay nangu di àtt yonent baay saa di la àtte benn boo amee dara loo xam ne sa digganteeg sa benn mbokk la wala neen yow mi nekk jullit ak keneen ku mu man di doon ku nekk nangu hein ñëw xool lan la alquran atte lan la sunna atte ku nanguwul lool rek yow sa ngëm yàlla des na voilà boo paree ah nga gërëm doo am benn ñëkk-ñëkk ci li yonent bi saa saam atte wa yusallimu taslima ñu daal di eh, eh, daal di wommatu ak wommatu loolu suratu nisaa ay soixante-cinq mu ne wa qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te ba léegi nee na mu ne innama kaana qawla almu'miniina idaa du'uu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu sami'naa wa ata'naa wa ulaa'ika humul muflihuun suuratu nuur aaya 51 mu ne wa qaala allahu taala bi nga xam ne moo kawe te ba léegi nee na innama dëgg-dëgg nekkul lii rekk moo am de gëm yàlla moom lii moo war a nekk sami kaana nekkoon na te du deñ di nekk de fu ngëm yàlla aji ngëm yàlla nekk rek nii la mbirum war a deme qawlal mu'miniina waxu way ngëm yàlla yi idaa du'u bees leen woowee ilallahi ci yàlla waaw buñ leen woowee jëme leen ci àtte yàlla ak li yàlla gërëm loolu mooy doo ila mooy àtte yàlla waaw ak ñëw leen li leen di yóbbu ca yàlla ak li nga xam ne moo leen di may ngërëmu yàlla moo leen di jegeñal yàlla bu leen ca woowee lu ñuy wax wa rasuulihi ak ndawam bi ndax la nga xam ne mooy àtte yàlla mooy àtte bi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam la gërëmloo yàlla moo gërëmloo ndawam waaw buñ leen woowee nag jëme leen ci loolu ngir àtte leen lan la ñuy def waaye ngir ñu am ngërëm nga lu ñuy def lan la ñuy li yax moo tax mu ne li yahkuma baynahum ngir ñu àtte seen diggante yow loo dox sa digganteeg sa mbokk rek buñ la nee ah yow de da am problème mu transaction commercial sa yaxantu bi yaag sa mbokk mi waaw kii nee na fii mu ne wala da nga koo lebaloon ah nee na fay na la yow neewu ko de man fayu ma nu ngeen di def. dem leen lan la alquran wax lan la sunna wax waaw buñ leen waxee lool wala am nga problème niñ ko fi waxoon miraas am ngeen problème miraas ñu ne leen woo leen ilallahi wa rasulihi te loolu mooy du benn waaye taxaw fee naan la kaay leen dem ci yàlla ak yonent bi de alayhi salaam mooy lu xew lu nekk yàlla woona la ñëwal ci ci sama at waaw lu xew lu nekk ci xew différent yu xew yàlla woona la ba mu xewee rek woona mooy en tant que jullit yaa ne da danga maa wommatul dans ah sama jaam du nee na muslim nga xam nga luy muslim koo xam ne dafay soumettre totalement ci diggaluy borom bi tey sore ay tereem xam nga kon nag lii xew na seen diggante du moor koy àtte bu dee àttewul ko ci yoonu yàlla waaw du la juge patrie ko koy àtte wala xoromoxo déedéet kii àtte daal mooy ci àtte bi yàlla xanaa patik àtte ci sharia waaw kay waaye kon mooy lu xew rek borom bi woona la comme que yaa ma wommatul léegi ñëwal ida du'u ila allah ak ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama ngir lan li yahkuma baynahum ngir yonent bi alayhi salaam àtte leen ngir borom bi àtte leen seen diggante lan la wax lan moo nekk seen réaction ay yaqulu ñu wax lii de mooy li war jullit bu ne ay yaqulu ñu ne sami'na dégg nañu de boroom bi dégg nañu ñu ngi ñëw nangu ci li nga wax wa ata'na ta topp nañ lépp loo àtteeg gërëm nañ ko dinañ ci topp suñu borom nag ne wa ulaa'ika ta gaayoo yële ñi def lii de humul muflihuna ñooy ñi nga xam ne ñoo texe waaw ñii la borom bi may texe ayatu nuur sa aya cinquante et suuratu nuur al imaam an-Nawawi rahimahullah duñ ci yàgg ndax daa niroog yi ñu waxoon ci euh, euh, bi ñuy ubbi buntu bale ci aay yooyu la kon nag mu ne wa fiihi min al ahadithi am na ci garab gii ma leen di présenter nag man al imaam an-Nawawi min al ahadithi ci hadith yi hein ci hadith hadith Abu Hurayra mooy buntu bi bokk na ci hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu al-madkuuri ah, al-madkuuru bi nga xam ne tudd nañ ko fii awwalil baabi ci njaalbeelu buntu ban buntu qablahu bi jiwtu bii mooy ban buntu baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabiha waaw mu ne bokk na ci hadith Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne moom la njëkk a tudd waaw mooy ban. mooy xadis bi nga xamante ne nii moom la waxoon ne fal awwal ci buntu biñ génnoon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala da'uunii maa taraktukum innamaa ahlaka man kaana qablakum kasratu su'aalihim wa ixtilaafuhum alaa anbiyaa'ihim fa ida nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alayhi voilà hadith bi moom lay junj ne bokk na ci hadith yi nga xam ne ñooy wax ci buntu bu bees bi ma ubbi garab gu bees bi te jege ñoog bi génn hadith ba ma ba nekkoon foofu boo ñëwaatee fii di ko fekk kon jarul ñu ci ñëwaat. mooy xadiis bu jëkk boobu ne yonent waaye saa dane bàyyi leen maag fekk ak li ma leen bàyyee fekk maa ngeen di bàyyi rek bàyyi leen maag li ma leen bàyyee ndax li alakoon ñi nga xam ne ñoo leen jiitoon mooy seen bari laaj ak seen wuteeg liñ doon wuteeg seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam bu ma leen teree mbir na ngeen ko sori na ngeen ko teet wa ida amartukum waaye bu ma leen digalee nag ci mbir fatu min minhu na ngeen to dikke mastata'tum li ngeen ci ma ne mu ne xadiis boobu ci la hadithu abi hurayrata radiyallahu taala anhu almadhkur biñ tuddoon fii awalil baabi qabla ci buntu bi nga xam ne ci njàlbeenu buntu bi jiitu woon buntu bi mu ne wa ghayruhu min al fiihi am na yeneen ci ay hadith yoo xam ne fiihi ci buntu bi di wax ci lii nii war di wommatu ci àtte bi yàlla ak la ca tegu mu ne nag mu commencé nag benn xadis yooyu mais benn rek la ci indi boo <laughs> xadis boo xam ne bu Seydina Abu Hurayra la bu guddul la waaye nañ ko jàng mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah al aaya mooy aayatul baqara wa mu ne ishtadda dhaalika ala ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ataw rasula allahi sala allahu alayhi wasallama summa barakuu ala alrukab fa qaaluu ay rasula allahi sala allahu alayhi wasallama kullifnaa min alacmali maa nudiiq alsolata waljihaada walsiyaama walsadaqa waqad unzilat calayka haadihi alayatu walaa nutiiquhaa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aturiiduuna an taquuluu kamaa qaala ahlul kitaabayni min qablikum sami'naa wa asaynaa bal quuluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir falammaa iqtara'ahaa alqawmu wa zallat bihaa alsinatuhum anzala allahu ta'ala fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun kullun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi waqaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir falammaa fa'aluu zaalika nasaxahu Allaahu ta'aalaa fa'anzala Allaahu 'azza wa jalla laa yukallifu Allaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa alayhaa maktasabat rabbanaa laa tu'aaxidnaa in nasiinaa aw axta'naa qaala na'am rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina qaala naam rabbana wala tuxammilna ma la taaqata lana bihi qaala naam wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkaafiriin. qaala na'am rawaahu muslim rahimahullah. ah kon incha allahu taala kon hadis bi kese la indi. ci buntu bii nii ndax xadiis yi nga yu ñu romboon ci bunt yële moom dañoo dugganteeg yii kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu ñamalee benn wàll ci buntu bi ci alquran léegi nag bu ñuy ñamal beneen ci beneen wàll bi waaw mu ñuy leeral ay mbir ci beneen wàll bi insha allahu taala mu ne waan abi Hurayra mu ne xadiis bi mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra comme que benn la bii moom dañuy dem par ndànk fu ñu romb mais du ci waara bii duñ ci yàgg noonu insha allahu taala kon a fay ah a fay waan Abi Hurayra mu ngi koy jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu muy Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na lamma nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la wàcc ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la wàcc lan lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuhaasibkum bihi Allaah waaw bi nga xamante ne aaya bii ci la wàcc muy aaya bi nekk ci suuratul baqara suuratul boroom lillaahi boroom bi dong la mooy ca page bu mujj ca suuratul baqara waaw aaya deux cent quatre-vingt-quatre ñeel na borom bi moom dong maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi mbooleem li nekk ci asamaan yi borom bi la ñeel waaw wa maa fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf yi bokk ko kenn xëccoo ko kenn du copropriété moo kenn wa in tubdu bu ngeen leeralee feeñal nag maa fi am anfusikum li nekk ci seen biir aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuhaasibkum bihi Allah borom bi dina leen ci àtte <laughs> xataraat yaag ya ngeen di nëbb ya nekk ci seen biir te génnagul te sax defagu ngeen ko mu yem ci ay xalaat ak la ngeen euh, euh, suuf loolu noonu sax borom bi ngeen feeñal ko ngeen nëbb ko borom bi dina leen ci xisaab après nag fa yaghfiru liman yasha moom mooy jéggal baal suturaal ku nag ci yéen waaye wa yu'adhibu mooy mbugal nag après man yasha ku ko soob mooy al adhab wal rahma wal adhab borom koy defal ku ko ta borom bi ala kulli ci lépp nag xadirun ku am capable la ku ci am capacité la ku ko man la de mu ne bi aaya bii nag wàccee nag lan moo xew saydna Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda xam nga lii mooy xatta li ngeen di nekk seen biir ngeen koy nëbb te defamu ngeen ko sax loolu borom bi dina ngeen feeñal ko ngeen ñàkk koo feeñal bi dina leen ci xisaab <laughs> waaw li ngeen di dissimulé ci seen buur ak loolu lépp borom bi ëllëg dina leen ci di xisaab bu boobaa nag mu jéggal ku ko mu yërëm ku ko soob jéggal ku ko soob waaye mbugal ku ko soob mooy bañ koo yor bañ koo jéggal ca loolu le mu ne nag bi aaya bi wàcce mu ne al aaya istadda zalika ala ashaabi rasulillah mbir mi nag daa tar ci sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalam <laughs> eh, ñu ne eh, yëf yi dina tar de mooy ah xatta ñun li nga xam ne dañ koy xalaat kese mu nekk suñu biir sax loolu borom bi dañu ciy àtte affaire bi tar ci ñoom léegi nag ñu ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko fa ataw rasulallahi sallallahu wa sallam nee na ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi ah biñ ñëwee ñu ñëw ci teggin summa baraku ala rukab ñu daal sukk ci seen óom yi waaw ñu ñëw sukk ci seen óom yi yow ñëw di jàng si di ut si xam-xam di jaay na yow saay fii mu ku tedd nga wala yow li ñu la xamee classe sociale bi ni nga fi màggee boo ñëwee ci daara ji dañ laa war a tenir en ci loolu waaw ah. voilà y pas question may toog ci suuf comme les ndongo comme les autres ah non il me faut un fauteuil million doré non dañ naan law xamoo li nga wax amoo kejit non <laughs> kon affaire bi du loolu waa ah. da ak i teg gin yu mat sëkk sëkk sëkk waaw yoo xam ne ñoo boo ñëwee da ngay ak i teggin yoon nañ xadiis Seydina Jibril alayhi salaam ba mu ñëwee di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam lan mooy iman lan mooy i islam iman dafa ñëw toog sëréel ay bëti woomam ci bëti woomu yonent bi alayhi salaam teg ay loxoom ci pooj yonent bi salaam di laaj mooy ànd suuf ni moom di laaj waaye doo ñëw di jàpp na yow fii mu ne ah, comme que yow teel a kon nag boo ñëwee ci daara ji gars yi dañ la war a considérer comme le ministre waaw bu ma ñëwee ci conférence bi parce que man maay doomu diw wala man maay doomu sëriñ diw wala bu ma ñëwee fekk waxtaan waxtaankat bi daa war a arrêté waxtaan beeg yépp ñépp jox ma sama cër wan ne man mii ku kawe laa ku màgg laa ñu ne ah monsieur son excellence mu ngi ñëw son excellence nag ambassadeur laa xam ne lañ koy wax mais Sénégal moom gars moom monsieur le président dañ koy wax man ci ñoom laa ko gisee. du ma ne nag du lu ñu war a wax waaye daal euh, interrogation la bu ma am ba léegi euh, xaw ma ndax mais ambassadeur daal lañ naan son excellence waaye gis naa ne Sénégal moom soo son excellence maître Abdoulaye Wade moom dama ko doon dégg moom léegi nag euh, bon léegi mooy ñu ne son excellence ñëw nañu war a arrêté lépp ka doon leeral ka doon jàngale mu war a noppi wala wax ci say mbir xamal gaa yi ci mbooloo mi yaay kan ñu door a continuer déedéet. gis nga saxaaba yi ñooñu jàngal teggi ni hum alladina rabbahum almujtaba wa kafa ñoom la borom bi ki borom bi bëll almustafa ta tànn ko moom ñoom ñii lay yar te ku ñu yar doy na biñ ñëwee duñ def thumma baraku ala rukab dañoo yësal seen seen seen seen seen bëti óom yi booy julli de sëgg ba rukon fi ngay téye noonu di jàpp seen genou yi moom lañ teg ci suuf daal di bóof daal di àgg suuf seen oom yi ci suuf waaw ay teggin la amul naa waay gars yi bu leen fi nekk di wàcc seen bopp ci kanamu ñii ñii ñii dañoo rëy quoi ñu naan xam-xam fan draf yi te yow kat am nga parce que laïcité bi nga gëm ak yooyu monsieur le président bu ñu gis nga fañ koy teg défilé bu amee ak yooyu fa muy ne ak fu man di dem ak fa ñuy ne yéen ngeen nekk fu gën a suufe wala ci ci ko même bu dee ne ca siège ngeen toog fu sori ngeen ne loolu dàpp jàpp nga ne c'est normal buñ nee xam-xam nga naan gars yi lan lañ gëme nit ñi liñ leen gëne mooy xam-xam di leen yàlla terale waaw waaw fadlullahi la moo koy jox ku ko soob sooxuuti ci seetu ci ku waay sant ak nu mu sant yoonu borom bi daa fee da yéen ko wax li muy def ah kon summa baraku ala rukab kon ginnaaw bi ñëwee bi alayhi salaatu salaam premièrement mooy bu la dara ci diine ji ci alquran ak sunna demal seeti boroom xam-xam waaw gis nga bi mbir mi wàccee ataw rasulallah te tamit ci ngay dikkal nag nekk ku ko doy ku ko ku ko mat ñoom ki gën kuy jàngale ci moom lañ ñëw yow yi tamit boo newee ci ci gox selon masala yi ngay xa am yi lay gaaral yi lay gaaral questionnement yi ngay am seetal ci gox bi nga nekk même mu dee bari na ay jàngalekat bari na ñoo xam ne seen xam-xam leer na seetal ka gën man domaine ba nga ba bala bala gaaral nga dem ci moom loolu it sakk kotu xam-xam bi dafa war a ràññee yooyu daa war a xam ne waa dëgg la borom bi alhamdulilah may nañu ñoo xam ne am nañu xam-xam de alhamdulilah ndax du du ñépp la la may loo de